mu ngi tuddoon xaarisatu ibnu suraqata ibnul xaaris ibn adiy ibn malik ibn adiy ibn aamir ibn ghanm ibn adiy ibn najjaar al ansaariyu najjaari looloo doon turam mooy xaarisa di doomu ku ñuy wax suraaqa suraaqa boobu di doome ku ñuy wax xaaris alxaaris di doomi adiy adiy di doomi ku ñuy wax maalik maalik boobu di doomi ku ñuy wax adiy adiy boobu di doomi amir ibn ghanmin muy dem ba ci àgg ci an najjaar bokkoon ci koju lamsaar ci waa banu najjaar moom xaarisa bi ibn suraqa yaayam mu ngi tuddoon ar rubayyu bintu nadr nekkoon bàjjanu seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu wa arda seydina xaarisa yaayam sëru bàyyi seydina anas la woon ndax anas seydina anas radiyallahu anhu mu ngi tudd moom anas ibn malik ibn nadr ibn damdam bokk ci waa alxazraji al ansaar yi moom seydina anas radiyallahu anhu xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xaarisa bii nag ibn suraaqa yaayam ar rubayya bintu nadr nga gis ne kon bàyyi Anas ibn imaam Anas mu ngi tuddoon Malik di doomi ku ñuy wax an-Nadr an-Nadr boobu nag moo jur ar-Rubayyi mi nga xam ne moo jur Xaarisa bii ci wàllu yaayam kon noonu la bokke woon ak Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon fekke na Badrin ghazwatu Badrin moom Xaarisa comme ni nga xam ne noonu la imaam Ahmad ibn Hanbal solo ak imaam at-Tabarani ñoom ñépp ñu solo jële ci yoonu Hammad ibn Salama moom Seydina Hammad ibn Salama mu jële ko ci Thabit ibn Aslam al-Bunani raxmatullaahi ala al-jamii' mu jële ko an Anas mu jële ko ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu na ko noon imaam al buxaari raxmatullah alayhi soloona moom imaam annasaa'i raxmatullah alayhima balee gi jële ci seydina anas waaye ci càllale bu wuteeg biñ la tuddaloon bu ñoom imaam ahmad ak imaam altabaraani boobu raxmatullah alal jamii na ko noonu imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi di abu isa muhammad ibn isa ibn sawratan at-Tirmidhi moom it daal dina koy solo mu jaar ci yoonu Qataada mu jële ci seydina anas ñoom ñépp ñu daldi di dëppoo këne moom seydina xaarisa fekke na li nga xam ne mooy ghazwatu badrin imaam ibn rahmatullahi alayhi laata ñuy ñëw ci riwaaya imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne moom imaam ibn isxaaq ginnaaw bi nga bi mu ne ki ñëw njëkkaray keroog ci jullit ñi ci ghazwatu badrin mooy mihjaun mawla umar ibn al-xattaabi ne mihja moom lañ njëkkaray dañ koo sànni benn xeej lañ ko sànni daal di koy rey laata bi roofaloo bi waaj a tàmbali mu ne ki nga xam ne moo ci tegu mu ne summa rum summa rumiya ba'dahu xaarisatu ibnu suraaqa keneen ki ci tegu koo xam ne sànni nañ ko benn xeej mooy xaarisa di doomi suraaqa ahadu bani adiy ibn najjaar bokk ci waa bani ibn najjaar te moom biñ koy rey bi ko xeej boobu di dal wa huwa yashrabu min al hawd mu ngi doon naan ci li nga xam ne mooy euh, ci mbalkam yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi ñu defaroon ngir man di ci naan durant xeex bi fàtt yeneen teen yi bu ko defee kuffaaru Quraysh ni duñu jot ci ndox mi bi ko xeej bi dalee nag asaaba nahrahu baat bi la dal baat bi ci baat bi ci put gi la la ko la ko xeej bi dal fa maata mu génn àddina ci saa si ah imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne bu ñëwee ci xadiisam moom kon waxoon nañ ne mu ngi jóge ci mu ngi jaar ci Seydina Anas ibn nekkoon mbokk xaarise bii ndax bàjjanu seydina anas comme niñ ko waxe moo jur seydina xaarisa radiyallahu taala anhu wa arda kon imaam al buxaari raxmatullah alayhi indi na ko nag ci ay bërëb yu yu bari yu wute ci saxiix bi moom imaam al buxaari raxmatullah alayhi seydna anas ibn malik ne anna xaarisata ibn suraqata qutila yawma badrin wa kaana fi nadaara asaabahu sahmun gharm fa qatala moom seydna anas radiyallahu anhu mu ne xaarisa di doomi suraaqa de qutila yawma badrin rey nañ ko keroog bésu badr di xare badar fa la génne àddina fa la ko faate moom xaarisa am na ci benn riwaay bi nga xam ne ci kitaabul maghazi baabu fadli man shahida badran ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullah alayhi ci téere bi mu def ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci saxiix bi ci bunt bi nga xam ne buntu numéro 9 ci kitaabul maghazi baabu buntu fadli ngëneelu man shahida badran ki yoo xam ne fekke na badr foofu seydina anas radiyallahu anhu dane usiba xaarisatu yawma badrin wa huwa ghulam mu ne rey nañ keroog xaarisa bésu badar te biñ koy rey ghulam jeune la woon Allahu akbar mooy jeunesse bi bu lislaam àggee fii mooy doole jeunesse yi ak euh, expérience mag ñi moo tax ñoom ñépp ñu wëlbati loolu lépp wommat ko ci jàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax lislaam àgg fi mu àgg moo tax lislaam du neenal benn tranche d'âge amul ñu naan moom ñoom ñoom ci troisième âge bi lañ bokk kon jaruñoo nañ leen yóbbu ci euh, asile yi ak yi nga xam ne mooy maison de retraite yi noonu ñu bàyyi leen fa ñoom amatuñ ci ñoom soxla déedéet wolof njaay sax nee mag jar naa bàyyi cim réew kon mu ne kon xaarisa biñ koy rey yawma badrin wa huwa gunam te moom gone la woon moom seydinaa xaarisa ibnu Suraaqa radiyallahu anhu kon buñ ñëwaatee ci beneen riwaaya bi ñu newoon sànk mu ne wa fi nadaara moom mais euh, wax jii nii ne wa fi nadaara ci musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal la nekk euh, bu dee ci riwaa imaam al Buxaari yi rahmatullah alayhi comme niñ ko tudde léegi ak yeneen yi amul ne biñ koy rey wakkaana fi nazaara waaye ñëw na ci riwaaya sëriñum moom al Buxaari yi ci musnad bi moo ñi nga xamante ni nii dañoo bokkoon ci ñu doon saytu yéeféer yi jour boobu ci ghazwatu badrin ndax yonent bi aleyhi wassalaam ku nekk daa am mission boo xam ne moom la joxoon saxaaba yi bés boobu gisoon nañu waxoon nañu ko ne neewoon na bu leen def dara comme nim ne ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj ci xadiisu seydina anas ba léegi ni'ma ni'ma saxaabiyu anas ibn malikin radiyallahu anhu est-ce que moom anas moo ñu nettali loolu wi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam konek badar daleen ne bu leen def dara xatta akuna ana kenn ci yéen bu mu def dara lu dul man ma dox digganteeg loolu muy def bu leen jege quraysh ku faari lu dul man ma nekk seen digganteeg ñoom mooy bu kenn yëkkati maa ngay teg lu dul ma jox la ci ndigal moom nag Seydina Haarisa wa kaana fi nazaara dafa bokkoon ci ñu doon saytu les mouvements de l'ennemi de Quraysh muy seen ci biir xeex bi ana di xool ana yan faay lañ am ak lan yan pexe la ñuy ngir gagner guerre bi di ut seeni information fexe genre nekk espion ci seen ba man leen a espionner daal li fay am xabaar boo xam ne c'est capital pour nag euh, euh, euh, ni guerre bi mujje loolu mooy am na asaabahu sahmun gharbun faqatala mu ne da ko dal nan la gaañoo sahmun gharbun mooy ne Euh, benn flèche moo ko dal mais flèche bi xamuñ fu mu jóge xamuñu flèche bi kan moo ko tiré réellement xamuñu ko même bu dee ne am na ñu ne ibn ariqa alayhi la'natullah moom la waaye loolu mooy ne c'est pas du loo xam ne luñ mën a dogu la am na ci riwaaya yuy nettali faatu seydina xaarisa ibn suraqa bi këne ibn ariqa te moom alayhi laanatullah dinañ ko gën a gis ghazwatu uhud kàccoor bu mag boobu wa kaana min kuffaari qurayshin alayhi laanatullah kon asaabahu dal na ko sahmun ab xeej xarbun boo ne kenn xamul fu mu mooy liñ naan balle perdue flèche perdue xeej moo ko dal lance perdue xamuñu ndax ab jullit moo doon sànni yéeféer yi far mu dal ko wala yéeféer yi ñoo ko visé sànni ko mu dee xamuñu ko mu génn àddina moom nag bi mu génnee àddina moom seydina xaarisa ibn suraqa raxmatullaahi alayhi ci version imaam al-Buxaari bi mu ne fa jaat raxmatullaahi alayhi fa jaat ummuhu ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaayam moom xaarisa daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ci riwaaye bi nekk ci kitaabul maghazi moom imaam al buxaari version moom fa indi raxmatullah alayhi ne moom yaayu xaarisa di ar-Rubayyi bint an-Nadr radiyallahu anha wa ardaaha mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qad carafta manzilata xaarisata minni fa in yakun fil jannati asbir wa ahtasib wa in takun al-uxra tara maa asnac mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li yow ndaw yàlla li qad arafta dëgg-dëgg xam nga manzilata xaarisata minni xam nga xaarisa fi ma tolloon man mii yaayam xam nga ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag fa in yakun fil janna dama bëgg nga wax ma bu dee àjjana la dem bu dee àjjana mooy mu jëm asbir ma muñ wa ahtasib ma yaakaar fay gi ci sama fayu muñ ci yàlla wa in waaye nag bu dee ne du àjjana la mooy mu jëm wa in takunil uxra bu dee beneen bi tudd ko ndax jarula tudd mooy bu dee ne safaaru àjjana la moo la nar dem nag la nar nekk moo nar nekk mu jëm nag tarama asna'u di nga gis man nii di ar-Rubayya bint Nadr di yaayi Haarisa di gis li nga xam ne moom lay def tey man yaayam di ar-Rubayya bint Nadr lool moo ñëw ci riwaaya bo am na ci beneen riwaaya dane yaayu Haarisa bi mu agsee fa jaa'at ummuhu Seydina Anas dane yaayam ñëw radiyallahu fa qaalat mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa yow ndaw yàlla li axbirnii an xaarisata ne ko damaa bëgg nga daldi may euh, jox information xabaar ma ci mbiru xaarisa mi ma dégg sama doom bi ma dégg ne gaañu na tey ci Badrin lii nag mooy après guerre bi la woon après bi xeex bi pare mu ne fa in kaana fil jannati sabart bu dee ne xabaar nga ma ne àjjana la jëm ma muñ wa illaa bu dee ne nag demul àjjana du àjjana mooy kër fa la yara yanna allahu asna wat naa ne yàlla dina gis li may def tey yaani min an wa kaanat lam tuharram ba'd fekk mu ne ko yàlla dina gis wat naa ne kon buur yàlla tey dina gis li may def tey lan la ci jublu mooy ci yuuxu jooy yu metti yi nga xam ne yaxaw yu metti yi nga xam ne moom la nara nag jooy doomam ji di Haarisa ibnu Suraaqa ba mu xam ne nag ha moom àgg na ko foo xamante ne nii kenn xam moom yonent bi alei saatu xam na ne fi ma àgg fi ma sama doom ji àgg sori na yàlla yi dina gis li may def Seyna Anas ne wa kaanat te nag di yuuxu di jooy jooy yu metti di yuuxoo ko yaxaw koo xam ne dafa génn àddina lam tuharram jamono ji kenn xaraamalagul ko woon loolu insha dina ñëw ci masala yu léegi masala al bukaa'u ala al mooy di jooy nit koo xam ne dafa génn àddina est-ce que façon jooy yépp lañu tere est-ce que nit man na mbokkam génn àddina muy dóor boppam aka a def looloog lu nekk mu kii ko yooyu nag insha allah dinañ ci ñëw léegi bu soobee yàlla ci masala yi nga xam ne ñooy tourner autour xam naa insha allah nag dinañ fexe eh, gàttal ko bi mu waxee lool fa qaala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wayhak awa habilt awa jannatun waaxida innaha jinaanun kasiira wa innahu fi jannatil firdaws allah allah allah allah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko way xaka waxu ko maa la jéppi wala toskare ñaan la la du loolu la ci jublu kàddu la gu ñuy wax nit pour wan ko jege gum la jege xam nga loolu laa ngi xam nañu ko ñun wolof bu ñuy wax ak nit koo xam ne dañ koo sopp lool léeg-léeg nga dégg ñu ko yow yow xoolal li nga def rek yow yow yow yow yal na nga dee rek xam nga loolu mooy est-ce koo wax ne da yow réellement hein mooy ne da koo da koo da nga koo yéene mu dee ci saa su déedéet non waaye waxu cofeel la genre bu mel noonu nag mooy way xaka bii comme gisoon am na yuñ ci jotoon a gis yoo xam ne tuddoon nañ ko fii yuñ jotoon a gis expression yu mel nii yonent bi alayhi salaatu salaam di ko wax saxaaba yi radiyallahu anhu comme la mu waxoon Seydina Abu Dhar sakila euh, Seydina Mu'aaz nekkoon sakilat ka ummuka yaa Mu'aaz radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ko sakilatka ummuka ya Muaaz fekk bi mu ko naan ndax dinañ dugg ndax dinañ ñëw ndax dañ ñuy jàppe ci li nga xam ne nag bi ma natakallamu bi ci li nga xam ne moom la génn ci suñu làmmiñ yi di ko wax ndax loolu dañu ci xisaab diñu ci jàpp diñu ci euh, xisaab mu ne ko sakilatka ummuka ya Muaaz noo def ba xamoo lool xam nga sakilat ko ummuka li muy tekki moo yal na la euh, euh, euh, littéralement moo yal na la sa yaay ñàkk mais du loolu la ci yonent ma lay jublu pour wan ko jege gi nga xam ne moom la jege moom ak li nga xam ne moom la waxoon seydina Muaaz inni uhibbuka fillah ne ko waat naa ne wallahi maa ngi waat ci yàlla man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne man ah, Muaaz dama la sopp euh, li nga xam ne ci yàlla kon waxin la waaye tekkiwul ne au premier degré ñu koy dégg déedéet mu ne ko kon way xag yow looy wax mi hein yonent ma saab-saab ne ko looy wax ni ahabilt imaam al-Hafiz ibn ne ay sakilt wa huwa bi wazni habilt ak habilta habilti ak sakilti mooy sakilti sakilti wax naa la ko léegi sakilat ka mooy loo xam ne da nga ñàkk comme si ndaw jigéen gu ñàkk doomam li nga xamante ne nii metti gu koy jàpp mu ne ko xanaa looloo la daw ahabilt am na tamit mu ne dañ koy day ñëw tamit ñu ciy jublu kalimatu madxin bi maanal madxi wal i'jaab léeg-léeg tamit ñu utiliser ko jublu ci tagg gi ngay waxal ak yéem mu ne moom imaam alxaafid raxmatullah alayhi qaalu asluhu ida war ida maata al waladu fi lhabli aw huwa mawdi'ul eh, walad min ar-rahim mu ne comme si faka anna ummu waji'at mub muhbalaha bi mawtil waladi fii mu ne loolu dañ koy ex dañ koy exprimer wu kàddu googu di wax habilt nee cosaanam mu ngi jóge bu gone gi gaañoo fi nga xam ne mooy ci placenta bi fi muy nekk nga xam ne yaa ji ko jur di ci jë yot di ci jote ay mettit looloo tax loolu ci foofu lu ñu utiliser moo bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko way xaki ana yow looy wax nii ahabilt innaha dëgg-dëgg sa doom ji ngay wax sa doom ji ngay wax di xaarisa mi gaañu tey fii ci Badr shahidan mi daanu tey fii awa jannatun waaxida hi la awa jannatun dangaa foog benn ajjana la ba nga naan bu dee dafa dem ajjana waaxida benn rek hiya fala de mukk xam nga moom dafa ñëw ne ko yonent bi alei saatu wax ma in yakun fil jannati asbir bu nee biir ajjana yonent bi alei saatu salaam ko yow la lu tax nga looy wax nii awa jannatul waaxid sa doom di foog ne benn àjjana rek lay dem innaha jinaan wat naa ne jinaanun kasiira àjjana yu bari la am wa innahu te sa doom ji xaarisa dangaa bëgg xam fu mu nekk fii fii jannatil firdawsi mu ngi biir firdawsi fa gën a kawe ci àjjana fa la sa doom nekk looy wax ni waaw am na ci beneen riwaaya dane ko innaha jinaanun samaan ne ko way xaki ahabilti innaha jinaanun samaan ne ko looy wax nii lu la dal ba ngay wax nii innaha dëgg dëgg sa doom ji fa mu ne tey fa muy teere tey jinaanun samaan juróom ñetti ajjana wa innam naki te nag sa doom ji asaabal firdawsal a'la gis ngay àjjana yooyu noonu mu am ba ca gën kawe moom la am moom la moom la moom la am sa doom ji waaw akbar mooy ne sa doom mu nga àjjana ja gën kawe wa inna ibnaki ta sa doom asaaba jote na al firdawsal a'la bi nga xam ne moom la ñépp di ñaan te moom la yonent bi alayhi sa wasalaam waxoon ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bu ngeen di ñaan seen boroom ñaan leen ko al firdaws ñaan leen ko firdaws ndax mooy àjjana ji gën a kawe gi ci gën dugg doomu kon innaha sa doom ji de jinaanun samaan juróom-ñaari juróom-ñaari àjjana wa inna ibnaka dëgg-dëgg àjjana yi ngay wax noonu sa doom ay ndax mu nga àjjana ak feneen yëgal ne jinaanun saman juróom-ñaari àjjana te sa doom ibnaki sa doom asaabal firdawsal a'la jote na firdaws bi nga xam ne moom gën a kawe ci àjjana yi waaw akbar kon noonu la sayyidina xaarisa radiyallahu anhu génne foofu àddina léegi nag mu des masala mi la waxoon sànq muy masalaam jooy koo xam ne dafa génn àddina masala la moo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kitaabul janaiz lañ koy traité muy bunt bi nga xam ne moom lañuy def boroom xam-xamu xadiis yi raxmatullah alayhim euh, ci wàllu li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu néew ak rob néew ak yooyu bunt boobu di wax ci wàllu néew yi fa koy def muy kitaabul janaïs comme boo demee ci saxi imaamul muslim ibn al xajjaaj raxmatullah alayhi foofu ak saxiix yi saxiix imaamul Buxaari na ko noon saxiix ay sunanun Nasaa'i ak yooyu da gis buntu yooyu dañ koy utal ndax dañoo jox importance ndax ñaari dund yooyu am mooy fii nit ki ñaar la am muy dund ci kaw suuf ak bu fi jógee laata mu fiy ñëw xamuñ ci moom dara waaye bu ñëwee lañ xam ak bu génnee àddina bu génnee àddina dañ ko war a toppatoo waaye est-ce que bokk na ci bu génnee àddina ndax dañoo war di yuuxu hmm ah, nag lañuy gis ah, ñii kon masala mi mooy lam gis nañ ne yaayu xaarisa ibnu suraqa mi radiyallahu anhu di ar-Rubayyi bint an amatu Anas ibn Malik di bàjjanu sayyidatina sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anil jamii dane dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa axbirnii axbirnii an xaarisata fa in kaana fi ljannati sabart wa illaa la tarayanna allahu ma asna walla mu ne lool ci benn riwaaya beneen bi mu ne wa in takunil uxra tarama asna ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wax ma xabaar ma ci sama doom ji ma dégg ne gaañu na tey ci Badr wax ma ndax mu nga àjjana bu dee fala ne mu daal di koy muñ xam ne fa ma doom fa mu teere neex na te dal na xel te moom la ñépp yi ñaan waaye nag wa wa illaa budul foofu te budul foofu feneen feneen fee rekk a fi des la tar fa la tare yan waat naa ne man ar-Rubayyi radiyallahu anha sam borom bi dina gis ma asnaa li may def beneen mu ne ko kon wa bu dee de tara yow yonent ma asnaa li may def yaam yi minan niyaax ci wàllu ay jooy wala wa kaanat lam tuharram ba'd say naa nas ne te jamono jii daal di ko woon xaraamal léegi kon loolu moo tax nga war a dugg ci masala bi mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo am na di traiter masala bi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi boo demee ci euh, sharh al-Muhadhab sharh al-Muhadhab mooy euh, bu imaam ash-Shirazi ash-Shirazi ash-Shafi'i bu mag la imaam Abu Ishaq ash-Shirazi imaam bu mag bu bokk ci Shafi'i yi di imaam ash-Shirazi matnam bu am solo la def ci euh, euh, ngiru Shafi'i yi waaye imaam an-Nawawi rahmatullah dafa ñëw daal di koy shara tudde ko ak tudde ko euh, euh, euh, al-Majmu' mooy Majmu' moom lañ ne moom boo déggee ñu ne la sharhul muhazzab mooy Majmu' mujj ko nag àggale waaye am nañu ko àggale après ñaari nit rahmatullah ala al-jami' tuddoon nañ ko fii ah foofu imaam Ash-Shafi'i rahmatullah eh, imaam An-Nawawi mu ne mu ne qaala Ash-Shafi'i wal asxaab al bukaa'u ala al mayyiti jaa'izun qabla al mawti wa ba'da walaakin qablahu awlaa li xadiisi Jaabir ibn Atiik radiyallahu anhu imaam An-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne. qaala Shaafi'i mu ne imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi dane mooy seen sëriñu ngir di suñ sëriñun ñépp kullu muslim waaye moom moo jiite seen ngir di imaam Shaafi'i al-Muttalibi rahmatullah alayhi wal asxaab ak àndandoo yi mooy ñoom Shaafi'i yi al bukaa'u ala al mayyiti jaa'iz qabla al mawti wa ba'da mooy ne ñun lool lañu suñu sëriñ imaam Shafi'i ak boroom xam-xamu ngir bi de nee ne euh, jooy ki nga xam ne dafa gé ku génn àddina jaiz loolu lu possible la qabla al mawti laata muy génn àddina sax mooy muy waaja sukuraat wala mu ne loolu muy sukuraat yu gis mu nekk ci période yu difficile di waaj a génn àddina loolu jooy fa man naa ne wa ba'dahu même après bu dee génn na àddina walakin qablahu awla waaye ñu ne jooy nag avant avant loolu moo gën yeey mooy jooy laata muy génn àddina bu génnee àddina nga daal di li nga xam ne mooy sa jooy yooyu lu tax mu ne li xadiisi jaabir ibn atik ndax xadiisu jaabir ibn atik muy radiyallahu anhu muy xadiis boo xam ne bu wér la imaam ahmad ibn hanbal solo na ko na ko noon taalibeen bi di imaam abu daawud as-sijistaani ak imaam an-nasaa'i rahmatullah alayhi ak ñeneen xadiis boobu noonu imaam abu daawud rahmatullah alayhi mu ngi ko jële ci yoonu al-qanabi nekkoon taalibe imaam Maalik tuddoon nañ ko fi pour bañ guddal ci yoonam la jaar imaam Maalik jële ko ci Abdullah ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Atiik an Atiik ibn al ibn Atiik moom mooy maamu Abdallah bi imaam Maalik jële ci mbir moom mu ne mu nettali muy Atik ibn al-Harith radiyallahu mu nettali ne anna ammahu ko ne bàyyi te Jaabir ibn Atik muy Jaabir bàyyi te bi Jaabir di doomi Atik da moo axbarahu moo ko nettali kene yonent bi aleyhi salatu wasalaam jaa ya'udu Abdallah ibn Thabit dafa ñëwoon doon seet saxaaba bu mag muy Abdallah ibn Thabit fa wajadahu qad ghulib fekk mu ñëw fekk mu nekk koo xam ne euh, kii la mooy feebar bi daanaka ëpp na ko doole ba daanaka commencé nañu ñàkk ci moom yaakaar que ne dina dundaat fa saaxa bihi rasulullah fa sallallahu alayhi wa sallam falam yujib mooy mbir mi da koy jàpp ba mooy euh, bon da ngay gis koy waaye génn àddina léegi da mooy day jékki mel na ko inconscient après kii waat commencé di inconscient waat di def noonu léegi yeneen tubaab yi saabsaab wax ak moom falam yu jibu waaye tontoo ko mooy pour xool ndax moom mu ngi dund lool di wax ak moom tontoo ko. fastarjaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi wasalaam ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un loolu mooy istarjaa wa mu ne xulibnaa mu ne eh, abdallah ibn saabit ne yow de xulibnaa aleyka mooy moom lii nii loolu export ne mooy ne ñun lii la dal man ñu ci dara mooy ne dañoo fekk lii dal la lii moo la dal lii nii ghulibna alayka ya aba rabi' bi mu waxee loolu fasaaxa niswa an an niswa jigéen ñi nekk ci kër gi daldi yuuxu wa ya wa bakay na ñuy jooy fa ja'ala ibnu atik léegi ibnu atik di jaabir ibnu atik ñëw di leen noppiloo yusakkituhun fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ko da'hunna ne ko bàyyi leen fa ida wajaba fala tabkiina baakiya waaye ida wajaba bi mu waxee loolu yonent mi alayhi salaatu wa salaam faqa ñoom wax li muy tekki léegi dañ ko laaj yonent mi alayhi xam nga wajaba ci arab mooy saqata wa ida wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir moom ngay dégg muy wax ci wàllu hadyu yi boo ko rendee après ida saqat ida wajabat junuha mooy boo rendee xa boo teg côté bi mu daanu nga xam ne benn côté bi day dañ koy tëral door koo mën a rendi bu dalee suuf nag ba wadd ba nga xam ne nag génn na àddina mu ne fa kulu minha lekk leen ci gàtt googu bu ngeen ko rendee wajaba loolu lay tekki euh, léegi mais bi yonent mi alei saatu salaam ne nag fa ida wajaba mooy kii feebar di Abdallah ibn Saabit ida wajaba falaa kii na bu leen jooyati yéen jigéen ñi baaki ya bu leen jooyati nag xaalu léegi nag ñu newoon ci kër gi ñu ne ko ñu ne yonent bi alei saatu salaam wamal wujubu ya rasulullah waa li nga wax sànk wajaba lan mooy loolu mu ne qaala al mawtu mooy bu génnee àddina mooy bu dee génn na àddina mooy ne jamono jiñ doon jooy yonent bi alei satu salaam ñii di wax ak moom mooy dafa inconscient wam ne génnagul àddina xaalat ibnatuhu doomam ji ko doomu uh, kii uh, abdallah ibn thabit ne wallahi in kuntu la arju an man de uh, am naa yaakaar nekk naa di am yaakaar bu baax sama baay bi nekk ngawu sama baay bi adressé baayam mu ngi tëdd xaw a inconscient mu ne man de bëgg na am naa yaakaar nga nekk shahid ba ni xadiis bi jeexe xam naa duñu dañ ci yem nii gi mooy ne li ndax li ñuy soxal mooy istidlaalu imaam Shaafi'i wa asxaaba wa asxaabi mooy tegtalu imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ak ànd yi fi nga xam ne ci lañ tegtaloo mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom bi muy ñëw bi ñuy jooy bi mu la bi ñuy jooy Ibn Atik dem di leen noppiloo da fekk waaye génnagul àddina mu ne leen bàyyi leen ñu jooy waaye nag mu ne jigéen waaye nag bu génnee àddina bu leen jooyati kon looloo tax imaam Shaafi'i rahmatullah yi daal di wax xadiis bi insha allah dinañ ci gën a bu ñëwee nag di wax ci wàllu martyr affaire shahid shahid insha allah dinañ ci gën a ñëw xam naa loolu dañuy bàyyi ba fin wu xeex bi Badrin bu ñu paree completement après ñu xool lan mooy shahid ak lan mooy darajaay shahid ak yan façon est-ce que shahid mooy rek ku dee ci ci xeeru toolu xare xadis bii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di ciy tontu ne qaala rasulullah ash-shahaadatu sab'a ne shahaada liñ naan martyr ci sama xeet ma na la sab'a sab'un set lañu yooyu yëpp nag insha allah euh, mooy set lañu boo ci génnee siwal qatl fi sabilillah boo ci génnee bi nga xam ne moo gën a siiw ku dee ci yoonu xa euh, toolu xare am na yeneen set boo ci bëggee am nag lu gën a leer incha euh, dox daje ba ba ñu jeexal xare bi bu soobee yàlla kon loolu mooy tegtalu imaam ash-Shafi'i ak taalibeem yi rahmatullah alayhi léegi loolu benn wax la imaam Ash-Shafi'i eh, eh, eh, An-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa lafdu Shafi'i ba léegi al-Majmu' fi al-Umm mu ne imaam Ash-Shafi'i expression yi utilisé ci al-Umm mooy wa urxisa fi al-bukaa qabla al-mawt permettre nañ mooy ci al-Umm téereem boobu bu siiw boobu moom imaam Ash-Shafi'i rahimahullah am maye nañ permission ku jooy ku génn àddina mais ku xablal mawti laata wa nit ki génn àddina permettre nañ ko mu jooy fa ida maata nag am sakk na mooy ne jigéen ñi ak kuy jooy koo man di doon may nañ la nga jooy avant mais nag bu génnee àddina mooy da ngay arrêté ah kanta waa jumhur imam an-Nawawi ba léegi rahmatullah alayhi mu ne xaalu al awla tarku ñoom dañ ne daal euh, li gën a yey mooy nit ki bàyyi jooy boobu bu dee génn na àddina ba pare euh, am na nag lool mooy mooy jooy nii moo tax imaam an-Nawawi alayhi ne nag hada kulluhu fil bukaa'i bilaa nadbin wala niyaaha amma nadbu wa niyaaha wa latmul xuduud wa shaqqil jayb wa xamshil wajh wa nashru wa nashru sha'r wa du'aa bil wayli wa sabuur fa kulluhaa muharramatun bi ittifaaqil ashaab wa sarraxal jumhuur bit tahriim mu ne nag jooy yii ñuy wax boo jooy dafa am jooy am. yii mooy comme nit ku toog nii nga gis ko romb ko muy jooy amaana sax boo nee ci wetam seetloo ko doo xam ne day jooy loolu lañ ci jublu ah, waxuñ lu kuy yuuxu mu ne moo tax mu ne yii nii ñuy wax mooy kulluhu fil buka'i bila nadbin mooy jooy yoo xam ne yi ñu naan waaw man nga jooy avant après moo nga arrêté waa jumóor na li gën a kii mooy ñu bañ ko mu bañ a jooy après yooyu mooy jooy bi ñuy wax ay jooy avant ne yooyu mooy jooy normal ah tax mu ne loolu lépp mooy fil bukaa i bilaa nat bi am nat bu ci arab mooy di tudd maxaasinul mayit xam nga nit ñi dañ koy gis léeg nga dem ay dëj yaa subhaanallah ay nit ñoo xam ne ragaluñ yàlla ci seeni wax nit koo xam ne day génn àddina ñu ci saa si gaa yi di yuuxu di jooy naan moom kay moom nga dégg jigéen ñi jigéen ñi lëpp mooy di yuuxu naan waay waay ki nga xamante ne nii moo doon sama lépp waay waay fan laa jëm waay moom mi nga xamante ne nii lu ma mas a lekk moo ma ko jox xam nga loolu dëgg lu ma mas a lekk moo ma ko jox loolu moom mu dëgg moom mooy ne bon même bu dee ne xam nañ ne yow jubluwoo ci quoi mooy ne textuellement mooy ne lu bari loo doon lekk moo la koy jox waaye di tudd di yuuxu di wax yooyu loolu mooy am nabb zikru mahasinil mayyit même bu dee dëgg la ci moom waay waay ci le waay oh, waay bu ma ñëm waay deena waay yàqu na waay sama àddina ak àllaxira dem na moom nee na ma nga xamante ne ne maa ma ne moo ma ko defal même bu dee dëgg la loolu dañ koy tere di yuuxu di wax yooyu mooy ay nadd benn ngo walla niyaax ak di xaw di yuuxu moo tax mu ne yooyu noonu jooy gi ñuy wax mooy bu dee yi amu ci kantaan ak yi ma wax an nat bu wan niyaaxa di ko yaxaw walat mul xuduut di fëgg sa mbéj di mbéj sa lexi wa shaqal jay bi di xotti seen yi seen ndax seen dëng yi dafa lañ doon def euh, loo xam ne comme ñaaru poche dañ ko doon xëcc rek dugal seen loxo rek xëcc comme fi ñuy def seen soutien yi da dugal rek daal di xëcc yooyu xëcc yooyu loolu dañ koy tere xëcc sa yére xotti di fëgg wa xam sil waj yi di dóor mbéj sa sa bopp sa sa xar kanam gi wanashru champ bi di tasaare seen karaw yi dindi seen ñi tiir seen was seen karaw yi tasaare xalangu ci suuf si wa du'a bil wayli was-sabur di woote waay waay waay na maay waay waay alkunaa was-sabur waay waay fu ma jëm toskare naa alkunaa toskare naa yooyu nag fa kullu yii yépp nag muharramatun bi ittifaaqil ashaab bii moom yii yépp dafa xaraam ci dëppoowu li nga xam ne mooy ñoom Shaafi'i yi mu ne wax sarraxal jumhur jumhurul ulama ñoom dañoo leeral ne lii nii dafa xaram te yooyu dinañ ñu ay xadiis ñoo ko wax yonent bi alei saatu salaam bokk na ci xadiis siiw la laysa minna bokkul ci ñun man shaqal juyub koo xam ne day ñëw man darabal xudud wa shaqal juyub wa daa bi daawal jaahiliya mu ne xadiis abdullah ibn umar radiyallahu abdullah ibn mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bokkul ci ñun koo xam ne darabal xudud day fëgg bopp bu bu amee ku génn àddina day di yuuxu di mbej boppam di dóor lex yi wa shaqal juyub xëcc yéeréem yi di xotti wa daa bi da'wal jaahiliya muy wax nag li nga xam ne mooy euh, woote jaahiliya yi ay waay man moom waay waay toskare naa waay waay waay fu ma koy waxee di waay waay dee nañu amatuñu yaakaar ci àddina bi waaye ba kii demee yow mi nga xamante ne nii du bokk na tamit kii di wax naan damay wax euh, euh, ngëneelu waa ji bañu kàcc di ci boole ci bokkul waaye waaye yow mi nga xam ne picc mu mas a lekk ci asamaan si yaa ko dundal waaye waaye waaye jën mu mas lekk ci biir géej yaa ko dundal xam nga ne loolu moom loolu moom lu dëgg moom waaye waaye ñu ne waaye nga xam ne fu taw ame yaa tax loolu xam na yooyu yépp yooyu yépp yooyu yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam da koo tere yooyu moom yooyu moom dañ koy tere moom moo tax imaam alxaafiz ibn euh, alxaafiz ibn abdil bar al andalusi boroom ak tamhiid almaaliki rahmatullah alayhi ah, mu ne xadiis bi ñu wax sànk bu jaabir ibn nahiik bi radiyallahu taala an Atiq mu ne nay Jaabir ibn Atiq mu ne wa fii Jaabir ibn Atiq lin nisaa ala al bukaa dalilun ala annahu qad kaana sami'a an-nahy an dhalik fata'awwalahu ala al umum mu ne xadiisu Seydina Jaabir ibn Atiq bii radiyallahu anhu bi yonentu Yàlla saa saa ñëwee jigéen ñiy jooy bi waxee lool ne gulibnaa alayk boobu noonu mu ne loolu day wane ne le fekk mu dem di tere jigéen ñi moom Seydina Jaabir ibn Atiq daa fekk ne day góor na ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu doon tere loolu moo tax moom mu généraliser ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag bàyyi leen bàyyi leen ñu jooy fekk génnul àddina bu génnee àddina nag na ngeen arrêté voilà mooy bu leen yuuxóoti bu leen fi jooyati bu dee ne génn àddina moo ne moo ne moom imaam alxaafiz ibn abdul bar abu omar al andalusi namari mu ne wa ala hada jumhurul fuqaha ala annahu la ba'sa bil bukaa'i ala al mayyit ma lam yuxtalat dhalika bi nudba wa niyaaha wa bi niyaaha wa shaqq jaybin wa nashri sha'rin wa xamshi wajh ha mooy ne mu ne moom rahmatullah alayhi lii nag moom la waa jumhurul fuqaha mooy euh, majorité fuqaha yi wax que ne garaawul ci jooy ku génn àddina même avant après ah même après bu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax imaam al-Hafiz mu le fait mu ne bu dee ne après na àddina nag nañ arrêté li mu ci jublu wallaahu a'lam mooy laa tabkiyanna niyaaxan wala siyaaxan banda wujuy mu mawti mooy waxu leen ne bu leen jooy ndax loolu jooy yooyu loolu loolu c'est naturel mais li li mu ne nañ ko arrêté bu ne nañ arrêté jooy bootu dootuñ ko jooy nañ jooy avant après bu génnee àdduna léegi lañ ñépp arrêté même jooy yu yu yu yoo xam ne nit man na laa gis sax du foog ne da ngay jooy romb la bu la seetluwul mu ne du yooyu la tere wallaahu yàlla nag xam moo gën a xam ama loolu te loolu la jumhur wax këne li ñu tere mooy jooy bi ñu tere mooy moo tax mu ne jumhurul fuqaha dañ ne la ba'sa bil bukaa ala al mayit ki génn àddina mën nañ koo jooy waaye maalam yuxtal fekk jaxasewuñ jooy yi bi nut ba mooy yiñ doon wax sànk picc mu jaar ci asamaan si yaa ko dundal haay waaye yow mi nga xamante ni nii yaa ma yoroon guddeeg bëccëg waaye waaye yaay sama asamaan yaay sama suuf yaay même yenn yi bu dee sax xam nga yii moom moom mooy yi nga xam ne moom Euh, yenn yu bari ci yoonu dëgg mais bu dee dëgg la di ko wax di yuuxu war ni yaaxa di yaxaw di xotti say poche ak di xotti say yére ak tasaare say kaw ak mbéj sa bopp yooyu yépp dañ koy tere moo tax mu ne qaala ibnu abbas fi mithli hada min al bukaa min bukaa il ayn duna niyaaha allahu adhaka wa abka mu ne moom seydna abdullah ibn abbas ci lu mel nii fii bukaa min bukaa il ayni ci jooyu bët yoo xam ne duuna niyaax yu amul ay yuuxoo ki yaxaw nag comme li alxuraan allah ndax kat ndax buur yàlla adhaka moo reetaan loo ku ne wa am kaata mooy jooyloo kon nag loolu dañ koy tere Euh, moo tax imaam alxaafis ibn abdul bar ba léegi mu ne fa sunnatu saabitatun bi ibaaxati mooy dane wa amma damu dafay commencé wane as-siyaah wan niyaaxatu laa yajuuzu shay'un minhu ba'da mawt yuuxu yaxaw yooyu yépp amul benn boo xam ne war naa nekk am nit ki am na ci droit ba'da al bu dee ki muy ki muy euh, nit daa am ku ku ku ku génn àddina ku mu deele waaye wa amma dam wa amma damul ayni kantaa nag say rongoñ di tuuru mooy ngay jooy jekki nga xool sa rongoñ di tuuru ndax nouvelle bi ndax lii xew wa xuznul qalbi ak njàqare xol fa sunnatu saabita loolu moom sax na ci sunna ne loolu bi ibaaxati këne loolu lu lu mën a nekk la lu mooy loo xam ne lu dagan la mën naa ne mu ne wa alayhi jamaatul ulama te nag li ci boroom xam-xam yi seen mbooloo loolu lañu wax ndax baka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ibrahim ibna ibni ndax yonent ma alei saatu salaam jooy na ci doomam di seydina ibrahim ba mu génnee àddina alayhi salaam ne mooy dafa ànd ak say eh, kii dafa ñëw doom ji datu sayyidatu Zaynab di doomam moo amoon doomam ju feebaroon bay waa ji génn àddina mu jàpp ne léegi mu génn àddina mu woolu baay bi joxe yónnee ne nañ ko wowal yonent bi alayhi salaatu di baayam ngir mu ñëw fekke mbir mi ndax doomam ji eh, mu ngi ci période yoo xamante ne ni amaana mooy ah mooy ay dernière période am daal ay instant am ci li nga xamante ne nii mooy ah ak dundam biñ ko waxee ñëw am ndaw ñëw Zaynab radiyallahu anha sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di yónni yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee mu ne ko irji' mu ne waa ji mu yónni ne ko dellul ilayhaa ci moom fa axbirhaa inna lillahi maa axad wa lahu maa a'taa wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musammaa fa murhaa faltasbir waltaxtasib ne ko dellul ci moom sama doom jooju alayhim assalaam fa axbirhaa daal koy xabaare ne ko inna lillahi maa axad inna dëgg-dëgg de lillaahi ñeel na yàlla maa axada li mu jël wala huuta moom moom moom it maa ata li mu joxe mooy yàlla lim la jox jógewul fi moom lum la jox bu delloo jëlaat ko moo ko moom comme ni nga ko moome woon laata mu la koy jox inna lillahi ma axad moo tax lii bokk na ci sunna boo génnelee nit àddina bu sa bu sa mbokk génne àddina wala kii ngay wax lii nga ne inna lillahi ma axad wala huuta ñeel na ko maa a'ta li mu joxe wa kullu shay'in te lépp indahu fa borom bi ajalin musamma dafa am àpp boo xam ne bu ñu xam la mooy yàlla ku nekk lum la jox lu ne fekk na laata mu la koy jox ca azal bindoon na kañ lay toxoo ci say loxo bu dee nit kañ lay génn àddina bu dee doom kañ lay bu dee yaay yooyu yépp def na kañ lañ fiy jóge fa murha kon nag digalal sama doom jooju di sayyidatu Zaynab radiyallahu anha fal tasbir na muñ wal tax tasib danay sàkku tey xaar fay gi ca yàlla waaye nag bi bi waa ji demee wax ko loolu dellu wax doom ji loolu ah doom ji dane doom ji nanguwul loolu dafa mooy ne ndax dafa nekk ci njàqare mu ñëwaat ne yonent bi alayhi salaam ki ñuul innaha sa doom ji de nee na qad aqsamat waat na ne la tatiyannaha kene waat na ne di dikk fekk si mooy ne moom li ko wax yépp baax na waaye dafa bëgg yow la bëgg nga ñëw te waat na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lam yakul mutakabbira neewul waay bunoon eh xoolal eh nee ko bu ma fontoa ah, waay dafa xam ci lay laale nekk ci yitte mo naan ma li ma ko wax doyoon non waxul loolu Allahu akbar huwa alladhi 'allama ad-dunya at moo jàngal àddina bépp wàcce sa bopp new fa di poser yenn question wala di di di di di di diis diisal déedéet waaye comme que ñëw na tey mu insiste insiste waat na ne pour mu ñëw mu daal di jóg fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tamit dañ ciy gis benn affaire le fait que nit ki doomam ndax kooku doom la ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax doomu doom doom la loolu nga ñàkk faa dem tekkiwul ne day wane ne yow bëggoo ko que mu ngi ñu ne la mu ngi waaj a génn àddina yow demoo fa xam nga yonent bi alayhi salaatu ñu ngi njëkk nañ ko ko wax mais jógul dem ci mais dafa jox ay direct ay njàngale yu am solo yoo xam ne moom la wax na ko doom ji wax te delloo lépp ci yàlla ndax yàlla moom moom li mu joxe ak li mu jël loolu tamit day wane nit ku ko def mooy nit waroo ñaaw njort ci sa moroomu jullit naan xool moom de moom yëgalul yaramam mbir mi doom jee ngi feebar bay waaja dee bu nit ñu ñaaw laan nañu fii noonu ngay dégg bay waaja dee ñu ñëw wax ko ko néeg naa sax jóg fi mu nekk dem seeti ko ci hôpital bi walla ci néeg bi mu toog ba ñu ñëw tàggi ko loolu la wax bi léegi ndax ñaaw ñooy ndax ñaaw njort yi ñu doon nga xam ne on voit le mouton noir partout on le cherche partout ñun yow yow jamais seen mbokk jullit ñu interpréter ko lu baax commencé man na te nag wax jooju man naa tax bu dee ne doomam la woon doomu doomam wala sax doomam moom ci boppam man nañ di problème ak soxnaam yi léegi soxnaam ji juróom kooku ndax waxu rambaaj boobu nga xam ne nammaam boobu kazzab boobu mun naa féq boobu nga xam ne ñaaw njort ak yàq ko tax a jóg ba tax muy wax lool ndax bu waxee lool te naan wax na dëgg bu ñëwee mu koy reprocher saa su nekk te lool mën naa des diggante moom moom mën na sax jur ak tas walla bu dee sa doomam la dootul amati relation moom ndax day jàpp ne baayam joxu ko benn cër moom toll ni doom sama doom di génn àddina ma jël sama yépp bàyyi lépp yónnee wala woo ko téléphone wax ko ko amul dara lu mu lay wax mu naan te jàpp ci yàlla te dara téewu ko bu doon keneen mu dem loolu di interpréter loolu nag bu ko defee Iblis jaar fa yàq seen diggante moo tax nit war nañoo def attention ki li ñuy wax yonent mi alayhi salaatu wa salaam ngi doo bi ñëwee premièrement demul mais dane dañ ko koo laaj dafa dañ ko ko wax mu ne ko urgent dellul ci moom nga ne ko de xamal ko ne bu inna lillahi ma axaj buur yàlla moo moom li mu jël li mu jël moo ko moom wala hu te moom it maa ataa muy joxe wa kullu shay'in te lépp indahu fa moom li bi ajalin musamma dafa am àpp de boo xam ne ku sa àpp jot nag dinga ko wuyu kon nag fa muruhaa digal ko fal tasbir wal tahtasib waaye mu muñ te sàkku tey xaar tey muñ tey yaakaar fayuk muñam googu ci yàlla waaye mu bañ ne aqsamtu qad aqsamat waa ji ñëwaat ne ko nee nee na nag waat na ne di ñëw rëy rëy loolu waxul li wax sànk waaye qaala fa qaama fa qaama an-nabi yonent bi alayhi salaatu wa di jóg ci saas xadiis bii nii kii la nu mu tudd muttafaqun alayhi imaam muslim solo na ko na ko noonu imaam al buxaari alayhi parmi tant d'autres mais saxiixay ni boo ko xasee tudd daanaka jarul ngay tudd yeneen yi ci des. mu daal di jóg moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bi mu jógee pour wan la ne jooy lii lan moo tax ma ko def pour ne wan ne jooy ku génn àddina ba pare loolu mën naa nekk mais. à condition nga bañ di yuuxoo ko def li ñu doon wax sànk mu daal ñëw fa qaama annabi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala wa qaama ma'ahu Sa'd Ubaada wa Mu'aaz ibn Jabal daal dem ñu indi gone gi Seydina Anas radiyallahu moo nettali affaire bi non Seydina Usaama ibn Zayd Usaama ibn Zaydin radiyallahu anhu huma mu ne après euh, ñu indi biñ ko indee ñu mu agsi ñu daal gis xale bi di yëngatu kii mooy di trembler di trembler nee na euh, fa faadat ayna nee na mu gis yonent bi alei salatu salaam ñaari rongoñ yi di génn ci bët yi léegi Saad ne ko Saad ibn Ubaada ne ko yaa rasuulallah na ko waaye waaye ndaw ndaw yow ndaw yàlla li maa hàddaa yaa rasuulallah lii mooy lan lan moo tax ngay jooy qaala hàdhihi raxmatun ja'alaha fi quluubi ibaadihi wa innamaa yarxamu min ibaadihi ar-ruhamaa suñu boroom ne yonent ma lay saar saam ne ko nag am na ci riwaaye Abdurraxmaan ibn Awf bi da ko waa yeneen ñooy saabsaab lu tax ngay jooy lu tax ngay lu tax ngay ngay ngay ngay jooy te comme si ñoom dañ ci jànge tamit nit mooy dalee na mooy ndax dafa am yeneen riwaay yoo xam ne moom daleen mooy dinañ bon xaw ma sax ndax nañ leen tuddam génn yoo xam ne da ci doon day tere loolu day tere kuy jooy mais. jooy yooyu la la waa la ñoom waa jumhur ñoom imaam an-Nawawi imaam euh, al euh, Abdul Barr ñooñu rahmatullah loolu lañ doon waa jumhur dañ ne du jooy la tere mais jooy bi mu tere mooy jooy di yuuxoo ko yooyu la tere mais quant jooy normal loolu loolu terewu ndax moom ci boppam alayhi salaatu wassalaam def na ko euh, muy léegi mu ne ko nag mu tontu naa Sa'd ne ko jooy yi nga gis may jooy de hadi rahmatun lii yërmande la ja'alaha Allahu fi qulubil ibaad buur ya ibaadihi yaa buur yàlla yërmande rongoñ yi yërmande la ju yàlla def ci xolu jaamam yi wa innamaa te dëgg-dëgg yarhamullahu buur yàlla dina yërëm min ibaadihi ci jaamam yi ar-ruhamaa u ñuy yërëmaate irhamu moom loo xoon fa irhamu man fi sama yarhamu irhamu man fi ard yarhamkum man fi sama yërëm leen ñi ci kaw suuf ñépp jullit ou pas jullit ñépp yërëm wa animal yi sax yi sax yërëm boo ko defee yar xam yarhamkum bu ngeen ko defee yarhamkum dina leen yërëm man fi sana ki nga xam ne moom moo leen féete kaw di seen boroom wala waa asamaan ñépp dinañ leen yërëm ah kon nag mu ne kon lii yërmande la goo xam ne buur yàlla moo ko def rongal yii yu yàlla def ci xolu jaamam yi te nag te buur yàlla dina yërëm min ibadihi ruhama ñi nga xam ne ñoo yërëmaat kon loolu ci ngay mën a boolee yooyu ndax tamit en plus ci sax imam muslim dem na ziyaare ji xabru yaayam moom alayhi salaatu wassalaam ci xadiis sayna abu hurayra euh, fa baka mu ne fa baka wa abka man xawla yeneen time alay saab saab daal di jooy ñi àndoon moom daal di jooy kon loolu day wane la que ni jooy du jooy jooy bi ñuy tere mooy yuuxu yi mais même après sax li gën a dëgër mooy man ngaa jooy avant ak après mais du jooy yuuxoo ki yaxaw te tamit ku daan tuddoon nañ ko fi mi ñuy gis euh, jayshul umara keroog maa ngi naan euh, kële nu mu tudd ghazwatu Yarmouk non tabu euh, kii Mu'ta bi ñoom bi muy tàggee ñoom Seydina bi mu nga xam ne ci lay wax Seydina Jaafar Seydina Zayd ak Abdullah ibn Rawah génn nañ àddina bi mu leen bi mu ko yëgalee saxaaba yi Seydina Anas dane wa aynaahu tadrifan te ñaari bëtam yi moom alayhi salaatu salaam mu ngi doon génne rongañ te xadiis boobu mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari pour wane ne loolu kon loolu mën naa nekk kon jooy gi dafa am jamono joo xam ne teree buñ ko woon comme jamonoy Badr gi looloo tax ar-Rubayya bint an-Nadr di yaayu Xaarisa ibnu Suraaqa radiyallahu anhuma ne woon kon yàlla dina gis boo bu dee ne du àjjana yàlla dina gis li may def moo tax Seydina Anas ne te jamono jooju dafa ne kon laata ñuy xaraamal qabla an tuharram laata ñuy xaraamal an niyaaxa mooy loolu dafa mujj xaraam wax nañ la xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax ne bokkul ci ñun koo xam ne day fëgg ndaj boppam di dagg ay yéreem di daaw def daawaa jaahiliya kon nag xam naa ko dañuy yem noonu ci euh, masala mi wallahu taala kon nag kooku mooy seydina xaarisa ibn suraaqa radiyallahu taala mu ngi àddina kon keroog bésu Badr asaabahu sahmun gharb benn flèche buñ xamul xeej bu ñu xamul fu jóge moo ko dal ci put mu génn àddina moom seydina xaarisa radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waa